Euh, ñu ngi woon ba léegi ci ghazawaatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam di xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam xare bu njëkk bi ñu gisoon mooy ghazwatul abwa wala waddaan ci jataay bi ñu génn gisoon nañu sariyatu Hamza ibn Abdil Muttalib ginnaaw bi nga xam ne ci lañu gis tarjama seydina utbat ibn ghazwan almaazini radiyallahu taala anhu wa arda gis sariya bu seydina Hamza ak wuute yi nga xam ne ñoo am ci boroom xam-xam yi rahmatullah ana boobu ak bi nga xam ne moom la Ubaydat ibn al-Haarisi ñaar yooyu ana ban moo ci jiitu loolu gisoon nañ li nga xamante ne mooy wuute yi nga xamante ne ñoo am ci seen biir ñoom boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci entre waxu imaam Muhammad ibn Isxaaq rahmatullah alayhi ak li nga xamante ne moom la ñoom imaam Abu Ma'shar imaam euh, al-Waaqidi ak imaam Muusa ibn ba raxmatullah alayhim di wax ne ki nga xam ne mooy bi jëkkoon mooy bu seydina Hamza ibn Abdil Muttalib te imaam ibn Isxaaq tëjul woon completement que ne loolu mën na nekk bu dee ne wax ji nga xam ne moom lañ jële ci seydina Hamza ak li nga xam ne moom la wax ci poème ay poème di ci wane ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam njëkk a yónni mu ne bu deere loolul demee na noonu kon nag dëgg na ndax moom Hamza lam yakun yaqulu illa saadiqan masula nekk di wax lu dul loo xam ne dëgg lay doon eh, sariya yooyu nag am nga am na bu ñu gisoon ñu ne ñi ko jiite woon eh, ci yéeféer yi gisoon nañ bu Seydina Hamza bi dafa daje eh, Abu Jahl ibn Hishaamin alayhi min allahi ma yastaxiqu waaye xeex amul sariya bi njëkkoon a gis bu Ubaydat ibn al nga am nañu ne la ki ko jiite woon moo doon Ikrimat ibn Abi Jahl am ñu wax ñeneen waaye am na beneen wax boo xam ne tudduñu ko woon te ku mel ni imaam al-Waaqidi tudd ko ne ko jiite woon sari yéefér ya booba bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni woon seydina eh, Ubayda ibn al-Haaris ko jiite woon mooy Abu Sufyaan ibn Harbin wa kaana aana ala shirki jamono yooyu moom tuubagul woon di seydina Abu Sufyaan radiyallahu anhu léegi kon tey ñu war a gis ginnaaw kon ghazwatu abwa bi nga xam ne yonent bi alayhi moo dem yuridu qurayshan wa bani damra doon ut quraysh ak waa bani damra waaye ñu mujj ko rëcc waaye mu daldi fay am ay accord ak banu damra te seen kilifa ga di majdi eh, def na recherche bi gën a ci tur boobu waaye insha allah li imaam alxaafid ibn xajar indi ci alfath te du version bi ma yor rek ndax seet naa yeneen yoo xam ne majdi ibn amr la lool mooy li gën a dëgër du maxshi te wër naa ko ci al isaaba fi tamyiz saxaaba bu imaam alxaafid ibn xajar pour trouver maxshi mais maxshi yëm fa indi amul kenn ñaari maxshi moo fa am wala ñett te amul kenn koo xam ne maxshi ibn amr la ad-damri amul ki am mooy Majdi voilà Majdi ibn Amr am na te kii nii moom defal na ko tarjumaan te ak beneen Majdi ñaari Majdi yooyu rek a am kon mën nañoo dogu incha allah ne bi nga xam ne mooy li gën dëgër ci turu kooku du Makhshi ibn Amr waaye Majdi ibn Amr la ad-Damri radiyallahu taala anhu wa ndax mujj na tuub après. Euh, kon loolu moo doon ghazwatul abwa pare woon nañ ko ba gisoon sariya bu yónnee yonent mi alayhi salaatu salaam yónni woon Ubaydatu ibn al-Haaris ba léegi ci succession wu ni ko imaam Ibn Ishaq daal di tofale waaye am na tamit lu jara préciser mooy imaam Ibn Ishaq gis nañ bi ñuy tàmbali xare yi Euh, que ne moom dane ci douzième mois bi yonent mi alayhi salaatu salaam dafa def Medina douzième mois waaye ku mel ni imaam al-Waaqidi moom xare yu yi ñuy wax yu njëkk yi nii moom dane ci première année bi la am mooy ci at mu njëkk mi waaye ñun dañoo préféré daal di tànn waxu imaam Ibn Isaaq comme ni nga xamante ne noonu la nekk imaamu haadal fann comme ni imaam al-Shaafi'i wax ne man araada an yatabaxara fi lmaghazi fa huwa iyaalun ala ibni isxaaq te ñu tuddoon ko ci jawtaay yi weesu imaam ash-Shafi'i al-Muttalibi rahmatullah alayhi mu ne képp koo xam ne bëgg nga jàng bëgg nga géeju ci xare yonent bi alayhi salaatu kooku na la leer ne danga nekk koo xam ne war nga delloo njukkal ki nga xam ne mooy Muhammad ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhima ndax baayam kaana min awiyatil ilmi baayam dafa bokkoon ci ndabu xam-xam yi boroom xam-xam bu mag la woon di yasaar boobu te tudd nañ ci wii ci siira bi gis nañ yoo xam ne imaam ibn Isxaaq danaan xaddathani abi yasaar naan yenn càlla la yoo xam ne danaan tey nag ki ma nettali mooy sama baay di yasaar rahmatullahi alayhima yooyu nag yu jara bàyyi xel la mooy Eh, di ci boolewaale seen bàyyi bu dee ni xam nañ ne premièrement jullit lañu wala rawatina bu dee boroom xam-xam lañ ñuy bañ a wax rek Muhammad ibn Ishaq muy banaan Yasaar Ishaq ibn Yasaar boobu Ishaq ibn Yasaar moom boroom xam-xam bu mag la woon pas Yasaar léegi mooy ñooñ di leen boole booy wax di leen taraxum di leen ci boole waale bañ ne rek Muhammad ibn Isxaaq rahmatullah alayhi te Isxaaq di baayam nekkoon boroom xam-xam bu mag li gën nga ne rahmatullahi alayhima comme buñ ne Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma ibn Abbas di doomi Abbas ñu ne radiyallahu anhuma ndax ñoom ñépp ay saxaaba la ñii nag rawatina moo tax Sufyaan Euh, euh, euh, Ibn Sa'id al-Thawri par exemple moom Sa'id al-Thawri ci boroom xam-xamu xadiis yu mag yi la nga xam ne da ngay fekk xadiisam ci téere xadiis ci téere xadiis yi boo fa demee da fay fekk moom baayam di Sufyaan al-Thawri buñ nee Sufyaan al-Thawri rek waa boobu rahmatullah alayhi nee Sufyaan Ibn Sa'id ndax Sa'id boroom xam-xamu xadiis bu mag la kooku li gën mooy nga ne rahmatullahi alayhima ñaanal leen ndax kat yonent bi aleyhi salaatu loolu premièrement mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kenn du ñaanal jullit bu ñaanalee mbokkam ala zahril bi fekk new fa lu dul ne am na malaaka boo xam ne suñu boroom da koy tàggat mu naan ko yal na yàlla defal la amin yal na yàlla nangu lu baax liñ koy ñaanal te defal la lu mel noonu allahu akbar kon nag bu ñu nayee suñu bopp yiiw rahmatullahi alayhima moo ëpp yiw ci ñaari boroom xam-xam yoo xam ne kii doom ji la kii kii euh, baay bi la que nga wax ko kenn ki rek bàyyi ki ci des kon loolu moo doon euh, euh, fu ñu dugaloon fii sax waa imaam ibn Ishaq ci succès tofale bi mu tofale noonu ginnaaw sariya bu seydina ubaydat ibn alxaaris mu daal di ci woon teg sariya ib xamzat ibn abdilmuttalib radiallahu taala anhu wa arda sariya boobu gisoon nañ ne imaam ibn isxaaq waxoon na ne ñoom trente lañu woon ñu daje fa ak trois yoo xam ne ki leen jiite woon mooy abu jahl ibn hishaamin waaye xeex mujj la am ndax daa am ku dox seen diggante muy majdi ibn amr biñ la waxoon te dafa ne woon allié wu ñaari côté yépp moom mu daldi dox seen diggante ba ni nga xamante ne ni xeex mujj faa am waaye sariya boobu ba la dugg ci xaso biñ la waxoon moo ci tegu te yonent mi alayhi salaatu salaam génneel boppam sariya yi comme ni ñu ko waxe woon ne e, gis nga sariya yi muy yii yonent bi alayhi salaatu salaam doon yónnee te muy dem dafa am ay répercussions yoo xam ne yu positif la pour jullit mooy këne yéeféer yi ci seen bopp xam nga waxoon naa la bu njëkk ba këne même bu dee yonent ma lay saar saar fekk fa Quraysh Quraysh dinañ yëg ne karoon nañ leen te nag dina tax ñu war a changer fi ñu doon jaar te loolu yépp xam nga ne nu sa yoon di gën a gudd yoon commerciaux yi ni muy gën a gudd euh, coût yi muy yi nga xam ne moom lay jël ci financement ak alal yi nga ci nar a def day ginatee bari ak war a sécuriser léegi caravane yi waxoon nañ la lool bii nag moom da ciy am Seydina Hamza bi mu dajee pourtant bariwuñ trente lañ Abu Jahlin nekk trois cents xeex amul ñu dellu dafa am lu fa xew comme ni nga xam ne noonu la ko imaam at-Tabarani rahmatullah alayhi daldi solo moom imaam at-Tabaraani ci al-Mu'jam al-Kabir imaam at-Tabaraani dafa solo mu ne xaddatanaa Ahmad bn Muhammad bn Naafi'in al-Misri at-Tahhaan qaala xaddatanaa Ahmad bn Saalihin qaala wajadtu fi kitaabin bil-Madiina an Abdil Aziz bn Muhammadin ad-Darawardi wa Ibrahim ibn Muhammad ibn Abdil Aziz ibn Umar ibn Abdil Abdirrahman ibn Awf an Muhammad ibn Salih at-Tammar an ibn Shihab an Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im an abiihi annahu qaala qaala Abu Jahl ibn Hisham hiina qadima Makka munsarafahu an Hamza imaam at-Tabaraani rahmatullah dafa solo kon ci al-Mu'jamul mu ne nettali nañu sama sëriñ di Ahmad ibn Muhammad ibn Naafi' al-Misri at-Tahan mu ne sëriñam boobu di Ahmad ibn Muhammad ibn Naafi' dëkkoon di ko jóg Égypte te ñu ko xam ci at-Tahan moom moo ma nettali mu ne moom nettali nañ leen euh, nettali nañu ñun xaddasanaa ba pare mu ne moom sëriñam boobu xaala nee na naa nettali nañu ahmad ibn saalih di ahmad ibn saalih moom nag ahmad saalih bii moo ne wajadtu dama trouver fii kitaabin bil madina ci benn téere benn këyit ab téere boo xam ne maa ngi ko fekk madinatul munawwara man Ahmad ibn Salih rahmatullahi ala al-jamii ma fekk ko Madinatul Munawwara mu ne an Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi muy imaam ad-Dawa ad-Darawardi di Abdul Aziz ad-Darawardi ci nee ci ab téere boo xam ne moom moo ko bon boo xam ne téere bi téere bi téere ba mu fa dafa fekk ñu def ci an Abdul Aziz ad-Darawardi que téere bii de mooy ci biir téere bi ba ko ubbee moom Ahmad ibn Salih dafay fekk benn ab xadiis boo xam ne euh, ñu ngi ci def mu fekk ci xadiis boo xam ne ñu ngi ci def an Abdul Aziz lii xadiis bii maa ngi koy jëlee ci Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi mu imaam ad-Dawar ad rahmatullah mu ne wa Ibrahim ibn Muhammad mais non seulement mooy dafa ñëw rek fekk xadis bi an Abdul Aziz Muhammad ad wa Ibrahim ibn Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Omar ibn Abdurrahman ibn ak kan benn sëtu wa Ibrahim di Ibrahim di sëtu Seydina Abdurrahman ibn Awf ñoom ñaar ñooñu boroom téere bi ci ñoom la ko jële nee nag xamuñ kan la lii lañ naan wijaada ci façon yi ñuy toxale xam-xam bokk na ci wijaada moom waxoon nañ ko fi ne mu fekk trouver téere boo xam ne leer na ma ne lii moom al sheikhul xadim al sheikhul xadim moo ko bind radiyallahu mu leer ma mu certifié wu ko ne moo ko bind ma jël téere boobu loolu lañ naan wijaada te man trouvé wu ma ko fekk ko dund ma ak moom kii loolu lañ naan wijaada man damaa ñëw trouver ko mais ñi xam mbindam xam ko bu baax ñoom ñooma ne téere bii nii nga yor de këyit gii nga yor kii ci bind lii Sëriñ Tuubaa ko ci bind radiyallahu anhu bu boobaa loolu lañ naan wijaada kii nag noonu la def mu ne wa Ibrahim ibn Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Umar ibn Abdurrahman ibn Awf léegi ñoom ñaar ci kan lañu an Muhammad ibn Salih at-Tammar ñu jële ko ci Muhammad ibn Salih at-Tammar Ah, an ibn Shihab moom mu jëloo ko ci ibn Shihab di Muhammad ibn Shihab az-Zuhri rahmatullah alayhi an Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im moom mu jëloo ko ci sëriñam imaam ibn Shihab di Muhammad di doomi Jubayr Jubayr di doomi Mut'im ibn Adi ah, Muhammad bii baayam saxaaba la woon muy ah, Jubayr ibn Mut'im moom gis nañ fi ay mbiram bon bi ñuy wax ci wàllu kii bi nu mu tudd euh, ahkaamu masajid mooy règle attey biir jàkk lan moo fay kii yoog yooyu bi ñuy wax ci jàkk yi euh, euh, boobu waxoon nañ fa rôle lu jàkk rôle yi jàkka yi joué que ne moom mi Jubayr ibn Mut'im bii lañ jàppoon fan Badar xeexu Badar ba takkoon ko ci jàkka ji te mu dégg ne maa ngi dégg yonent mi alayhi salaatu wassalaam di jàng wa tuur moom mii la woon te mujjoon na tuub di Seydina Jubayr ibn Mut'im baayam moo doon al Mut'im ibn Adi mi nga xam ne moo fatoon yonent mi alayhi salaatu wassalaam ba mu jógee Taif voilà mu dugg ci ki li nga xamante ne mooy protection wu ba nga xam ne ci la jóge Taif te gisoon nañ ni Makka nam meloon mooy ne ah fii nag moom pour nga am fi loo xamante ne nii mooy euh, nekk ci jàmm ah foog foog nag nga am ci koo xamante ne nii moom moo lay fat ba mu ñëwee nag ci protection wu kii la duggoon di bàyyu Jubayr di al-Mut'im ibn Adiy moom gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minnata moo jógoon waxoon nañ ci mbiram moo jógoon bokkoon na ci ñuy xeexoon ba kii ba nga xam ne yéefu tooñ tooñ ya nga xam ne moom la kuffaaru Quraysh ni tegoon euh, ci embargo bi moom moom al na Adi bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo jógoon euh, xeex ngir embargo caaxaan boobu mu daldi deñ moo tax moom la gisoon nañ ko ci xilaas bi wa id ataa bnu adiyin kaana jaawarahu xayral jiwaari ala muntaqimi mooy ba mu jógee taayif mu ne ba mu agse ibnu adiyin kaana jaawarahu mooy ki ko yiiroon mooy ki ko protégé woon xayral jiwaari jaa protection gën jaa yiir moom kooku mooy bàyyi kan al mooy bàyyu Jubayr ibn Mut'im ibn Adiy radiyallahu taala an Jubayr léegi an Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im moom mu jële ko an ci baayam Muhammad boobu jële ko taabi'i la woon mu jële ko ci baayam di Jubayr ibn Mut'im ah, léegi moom mu ne mu nettali affaire bi léegi bala ñoo jàll ah, ñu xool tuuti ci taxriij bi mooy da gis ne taxriiju xadiis bii nii Euh, imaam Ahmad ibn Salih dane wajattu man de trouvé naa fii kitaabin bil Madina mooy dafa trouvé moom lañ la wax sànq ne la loolu mooy wijaada loolu lañ naan wijaada kon moom da ko trouvé waaye xamuñu mooy téere bi kan moo ko bind loolu lañ xamul mooy même buñ xamee ne Euh, lii te xadiis bii de boroom téere bi mu ngi ko jële ci kii nee ci kii la ko jële mais xamuñ kooku mooy kan loolu problème la ci wàllu wérulu xadiis euh, loolu benn la beneen bi muy Muhammad ibn Salih ak tammar mi ne ci biir imaam al-Hafiz ibn dafa wax ci at-Taqrib rahmatullah alayhi mu ne saduqun yuxti'u dane moom ku dëggu la ku dëggu la waaye nag daay day juum mooy yuxte uday daa bari lu muy juum kon nga gis ne loolu ñaari problème la ci xadis bi mooy ne wijaada gi xamuñu kan moo ko bind xam nga boo sànq sax exemple bi ma joxe woon boobu wute na ak bii mooy bu ma ñëwee ne lii ñu leer na lii Sëriñ Tuubaa ko bind loolu benn affaire la mooy leer na alors que bii mooy kooku noonu ko bind xamuñu ko dañoo ñëw rek gisu téere dafa ñëw rek fekk moom Ahmad ibn Salih rahmatullah alayhi fekk mooy jàllale gi gars yi euh, bon kii nii moo ci kii Muhammad ibn Salih ak tammar moom saduq la bu bari lu muy juum bosam manoon na jàll mais euh, bu dee am na nag ci biir xadis bi ci biir xadis bi yenn yi muy wax ci biir yoo xam ne dafa am nag yoo xam ne xadis bo yeneen xadis yu ñëw di dëgëral partie boobu ci biir xadis bi Euh, bon léegi kon euh, bu ñëwaatee ci suñu wijaada gi fii problème bi mooy dañoo xamul ku bind téere bi Ahmad ibn Salih rahmatullah alayhi dafa trouver téere bi Madina mais xamul kan moo ko bind est-ce que ku ko bind ku wóor la woon wala déet loolu nag moom xamuñu ko te comme konoon la demee mooy wéral xadis bi day du mën a nekk loolu day jouer ci wéradilu xadis ndax xamuñu kan la imaginer mu nekkoon koo xam ne wérul wala am matruk la moom moo ko bind ne moom jëlee na ci diw ak diw ak diw ak diw ak diw loolu problème la voilà nga boole ci euh, Muhammad ibn Salih at-Tammar rahmatullah alayhi moom saduqun yuxti'u la imaam euh, Hafiz ibn Hajar daal di wax kon ki bind mbir mi dafa réer mooy xamuñu ko loolu moo tax loolu moo jëm ci wàllu li nga xam ne mooy taxriiju xadis bi léegi nag ñu bu ñu dellusee ci léegi continue bi li li tax ma ne la dafa am répercussion yu positive pour julli ñi te négative tamit pour yéefee yi Abu Jahlin dafa dellu euh, Jubayr ibn Mut'im temps yooyu ci kuffaaru Quraysh yi la bokkoon Badar amagul te moom Badar lañ ko jàpp sax prisonnier fekk mu ñëwoon ànd ak ñoom Abu Jahlin di xeex si yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom dane muy Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu dane qaala Abu Jahl ibn Hisham mu Abu Jahl ibn Hisham dafa ne xiina qadima Makka ba mu joge Makka ba mu ba mu dégmalee ñëw Makka munsarifahu an Hamza fekk mu ngi jóge ca daje ga mu daje Hamza ibn Abdul Muttalib ci sariya boobu ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu kar ba mu fa jógee noonu xeex amul Majdi ibn Amr dox na seen diggante ndax ñoom ñépp la amaloon jàmm léegi bi mu fa jógee mu ñëw Quraysh moom Abu Jahl ibn Hisham alayhi min Allah ma yastahiq mu ne yaa ma'shara Qurayshin inna Muhammadan qad nazala Yathriba wa arsala talaa'i'ahu wa innama yuridu an yusiba minkum shay'an fahdharu an tamurru tariqah aw tuqaaribuhu fa innahu kal asadi ad-darri innahu xaniqa alaykum nafaytumuhu nafyal qirdaani ala al-manaasim ila axiri ma qaal mu ne Jubayr ibn Mut'im duñu nettali Abu Jahlin lan la pour wàll ni mu diise woon ci seen kaw yii ñu leen doon kar mu ne Abu Jahl ibn dafa ñëw ne waa Quraysh alayhi min allahi maa yastaxiqu leen yaa manshara Qurayshin ne leen yéen kilifaay Quraysh yéen mbooloom Quraysh di leen defal compte rendu ci yoon wi commerce bi ñu bi mu jëli woon demoon Sham defi woon ko ak la fa xew mu defal leen compte rendu na di leen yébbee di leen wax li nga xamante ne nii di leen yegge la fa xew mu ne yéen mbooloom Quraysh inna muhammadan ne muhammad de sallallahu alayhi wa sallam qad yasrib dëgg-dëgg comme niñ ko xamee ñun ñépp gàddaayi na nekk yasrib daal di fay ne fala wàcc fala dal waaye yemul ci lool de wa arsala tala'i'ahu mu yónni ba mu fa dalee ba nekk fa nag bañ accueillir ko ba mu commencé nag di yónni ay armée yoo xam ne ñooy dem di ko duñu yëddul di ko yëddul ñun suñu va-et-vient yeeg suñu commerce yeeg suñu yëngu yi muy sariya ndax saraya yi dina am yoo xam ne comme niñ koy gise pour xeex la woon am yoo xam ne du pour xeex c'était pour sariya istitla'iya pour outil information xool leen noon yi fan lañ toll ci seen waaj li ñu ñuy waajal ndax xam nañ ne noon fu mu nekk mu ngi waaj a dal ci ki mu noonu waaw mu ne nag yónni na moom lañuy wax tey gars yi ñoo tax ngay gis yenn état yi di def ay sous-écoute ñenn ñi États-Unis dem ba Paris ba Berlin yor fa seen ambassadeur di di mettre di sous-écoute ñi nga xam ne ñooy autorité waa dëkk ba ñu ne ngir xam ci lan lañ ne te pourtant sax ñoom nee nañu noonu gisuñu ñooñu noonu du seeni noon mais léegi bu dee ñi seeni noon ci seeni wax te seeni alliés la ñoo bokku lekk bu dee ñooñu lañuy def noon imaginer ki nga xam ne mooy seenum noon nan lañ koy def Allahu akbar faut pas être fou mooy bu dee yow ñi nga xam ne nii nañ ay alliés lañ ñoo bokk lépp ils partagent les mêmes valeurs kii ñooy ànd di def ay xeex di jàppalante fu nekk bu dee ne ñooñu la ñuy yëddu di jéem a xam ci luñ ne seeni conversation téléphonique président yooyu sax ñu leen di mettre sous ko di leen déglu comme ni ko fi Wikileaks di waxe temps yii te kenn weddiwul Maison Blanche weddiwul Élysée weddiwul ñépp xam nañ ne sax man loolu xaw sax lu tax muy yéemal muy yéemu ci nit ñi lool de loolu man mii yàgg naa jàpp ne moom la am léegi nag lenn rek ka ma dese mooy nga ne ma indi sa preuve lool rek mais en tout cas nul n'est kenn dofut waay moo tax ñenn ñi yenn politiciens français dañ noonu mais loolu ñëpp xam nañ ne noonu la doon demee pourquoi gars yi di ñii fii di wax ñëpp xam nañ ne mais ñoo ko tey xam nañ ne États-Unis dañ leen di déglu mais il suffit il il fallait benn waaye bu ne moom ca ambassadeur Colombie xaw ma ca Angleterre daal li génne affaire yi ñuy ñu ndax ah ndax public bi nag léegi am na ci preuve yu ñu commencé di kii naan way on condamne fermement ay kii ay waxi naafiq yooyu mooy la léegi ma ne imaginer bu dee ni ñi nga ne say allié noonu nga leen di def lan ngay xalaat ci ki nga xam ne moom sa noon déclaré la noo koy def kooku hmm? <laughs> Abu Jahl nag ñeneen gis nga ba mu wàccee yasrib arsala talaa'i'ah gis nga dafa yónni ay ñoo xam ne dañuy dem ndax bii danaan ñii li tax trent ndax trente personnes le Seydina Hamza àndaloon radiyallahu anhu mu xam ne ñii nii xare taxu leen woon a jóg non ñii moom loolu la ci déduire que ni non xare kenn du yónni xare ñuy kar ay nit nekk trente kon mu ne sûrement da leen a yónni woon ngir ñuy xool ñun suñuy va-et-vient ba jekkuñu ba xam suñuy habitude mu leer ko fi ñuy jaar exactement bu ko defee mu dal suñu kow benn bés mu ne yónni na ñooñu de wa innamaata dëgg-dëgg yu riidu moom Muhammad alayhi salaatu wassalaam bëggul lu dul an yusiba minkum shay'an wallahi ni ma gise man Abu Jahlin mu yónni gaa yooyu te daje na ak Hamza ak trente personnes gis nga ñooñu gisuma lu dul ne daa bëgg am lu mu joti ci yéen mooy ab coup monté lay teg ba xam ba gis ba xam suñuy habitude mu door ñoo song dal suñu kaw loolu la bëgg de fahdharu an tariqa kon nag man Abu Jahlin ah maa ngi leen di moytandiku à partir d'aujourd'hui an tamurru tariqa ngeen di jaar yoonam woowu di Yasrib seet weneen yoon woo xam ne seen caravane commerciale yi dina fa mën a jaar ci tranquillement te du am problème man Abu Jahl maa ngi leen di mooy taliku noo ngeen jaar yoonam waxuma la ngeen jaar yoonam rek ngeen romb yoonam foofu waaye wa an tuqaaribu maa ngi leen di moytandikuloo ngeen waxuma la jaar ci yoon mais ngeen ci côté yi rek ngeen jaar fa rek maa ngi leen koy moytandikuloo man Abu Jahl mais lu tax muy def li ndax Quraysh liñ la waxoon mais Quraysh l'économie Quraysh ci lenn la la la sukk ci lenn la bóof mooy rihlata shitaa'i wa sayfi bi alxuraan wax te bii mooy bi ci ëpp doole mooy bi ñu doon dem Sham boobu ñoom ci gis nga commerce yooyu ci la économie Quraysh dara jaay kuffaaru Quraysh ni kilifa yi ci la nekk seen daraja ji ñuy wone di jaay ne ñooy ponkal yi ñooy lépp lépp ci commerce bi la reposé ak yàlla yi ne foofu te yàlla yi moom bu commerce amul dara amul mooy ne yàlla yi moom gaa yi dootuñu leen jàpp kon nag moo tax mu leen di mettre en garde ñu jaar non seulement yoonam wala sax ñuy traverse côté yi mel ni dañ mel ni day xaar ñu ne mu léegi wax na muy indi lan moo tax nee na leen ci kaw yónni na ñu koy xool ñu ñuy yëddu di ñu seer bi xool suñuy suñuy suñuy yëngutu ak suñuy romb bu ñu fay romb mu ne fa innahu ndax kat gis nga Muhammad alayhi salatu wassalam wallahi gis nga man Abu Jahl gis nga leer ma ma ne moom gis nga moom moom kal asadi darri mu ngi mel ni gaynde sibi goo xamante ne nii dafa xiif te ñu yàpp lay wut al mal'un Abu Jahl fii mu ne mooy ñun ñooy les proies Quraysh ñun ñooy ay proies te gaynde la goo xam ne mu ngi mel ni gaynde gu xiif yàkkamti lu mu lekk mel ni gaynde goo xam ne dañ koo blessé nga xam ne fay yu rek lay ut ba pare teg ci xiif noonu lay mel te innahu te moom ba moom mu ngi décrire yonente bi alayhi salaatu wassalaam eh, innahu xaniqa aleykum te gis nga moom Muhammad alayhi salaatu wassalaam wallaahi gis nga gis nga tarab mer gi mu leen dencal yéen Quraysh xamu sax nan la toll kazzaabu Abu Jahlin kayfa yaqulu hada mu ne wa innahu te dëgg moom xaniqa aleykum bis nga mere na leen mer gu tara tara tara boo xam ne lan moo tax ndax yéen nafaytumuhu nafyal qirdaani ala al manasim ndax yéen yéen ko dàq-dàq gu ñaaw comme ni ñuy dàqe golo yi yéen ni ni nga xam ne boroomu tool bu naat golo yi di fa ñëw mu leer na ko ni ñi moom xeexam ñoom ba dee sinon ñu saccageel ko récoltam noonu ñu leen di dàq mu leen di dàq ut ñoo xam ne di leen dóor di leen dàq yéen noonu ngeen ko dàq te nag ba pare ci biir wax ji mu ne moom Abu Jahl mu ne man gisuma ko benn yoon ma masuma koo gis moom Muhammad alayhi salaatu non seulement moom waaye wala ahadan min ashaabi illaa ra'aytu ma'ahum ash-shayaatiin Allahu akbar waaw jëlin moo di kàccikat <laughs> mooy man masumaa gis maa ra'aytuhu qat wala ahadan min ashaabi illaa ra'aytu ma'ahum ash-shayaatiin mu ne man de masumaa gis Muhammad alayhi salaatu wasalaam ak du kenn non seulement moom waaye du kenn ci saxaaba bi lu dul ne bu ma leen gisee gis seytaane yi ànd ak ñoom boo <laughs> jëlit moo di kàcc kat quoi <laughs> nee na yonent bi ak saxaaba bi kum ci gis rek day gisaale seytaane ànd ak <laughs> baa baa benn seytaan ash-shayaatiin illaa ma illaa ra'aytu ma'ahum ash-shayaatiin ma gis ne ñoom daal shaytaane yi lañu ñu àndal walla iyaadu billaah loolu mooy côté yeneen bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaaba bi loolu la leen décrire <laughs> ba bare nag mu teg ñi nga xam ne ñoo leen ñoo ñoo ko ñoo leen ñoo leen fat mu ne wa innakum qad araftum adaawata bani qayla mu ne te yéen Quraysh ba léegi discours bi mu tenir Quraysh bi mu jógee ci sariya bu Hamza boobu fi ñu dajata xeex am mu ne te yéen ariftum araftum yéen xam ngeen araftum xam ngeen adaawatab nay xayla xam ngeen noonoo doomi xayla yi ñuy waa Aws ak waa Xasraj fa huwa aduun istaana bi aduwa bi aduwa mu ne non seulement moom Muhammad alayhi salaatu wasallam kon yéen moom mooy noon bi ba pare ut ndimbal ci ñoo xam ne suñuy noon lañ ñaari suñuy noon muy waa aw ak waa Xasraj kon nag ah Abu Jahlin man lii laa leen di wax Quraysh kon nag lii mooy situation politique sécuritaire bi ñu ne Muhammad ak asxaabaam yi radiyallahu anhu euh, sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu nii lañu mel ci ñun xaniqa aleykum dañu leena mere mer bu tar te ñu ngi xaar faux pas ñu dal suñu kaw moo tax muy yónni ñu ñuy ñu ñuy wër saa bu ñuy yóbbu suñu commerce yi ñuy wër tax ñun on n'est pas bien loti ndax ña ko fat ñoo suñu noonu lañ seenu noon tark noon xam nañ leen ñoom waa Banu Qayla bi waa Aws ak waa Xasraj <laughs> ah, ah, nee na bi mu waxee lool moom Abu Jahlin al Mut'im ibn Adi di baayam di baayu Jubayr yi nettali daal di daal di koy tontu mooy ci biir mbooloo mi ñépp a ngi toog lii mooy du ko wax ci n'importe qui kilifay Quraysh yi la koy wax te ñoom bu commerce yi doon ñibbisi ñépp ko ñéppay génn ñoom Abu Lahab Abu Jahlin ku demul ku nekkul woon ci convoi bi rek ñoom Abu Sufyan Shayba Utba ibn Rabi'a ñoom Abu Uhayha ñoom ñépp dañuy génn kilifa yi di di di di accueillir nag njëgg bi ah kay léegi nag Abu Jahlin bii moom moo demoon mu ñëw wax leen loolu tenir un discours ci assemblée Quraysh seen biir Euh, Jubayr nee na radiyallahu anhu nee na baayam moom Jubayr ibnu Mut'im mu ne fa qaala lahu Mut'im ibnu Adi nee na ko sama baay nag tontu ko ci biir mbooloo bi mu paree def euh, voilà wax li muy wax ba toog sama baay ne ko yaa Abal Hakam wallahi maa ra'aytu ahadan asdaqa lisaanan wala asdaqa maw'idan min akhiikum alladhi taradtum fa ida faaltum alladi faaltum fa koonu akaffa nnaasi anhu al-Mut'im ibn Adi Allahu akbar kii kii xoolal xikma yàlla rek mooy ne moom dafa jege woon lool julli ñi mais yàlla def mu dee ci kéefër te dinañ gis Badar li yonent mi alayhi salaatu wa salaam wax te waxoon nañ ko fi nelaw kaanal mut'imum na adi hayyan ma bàyyi ko haadihi natna ne gis nga prisonnier badar yi biñ leen jàppee soixante-dix ci kuffaaru Quraysh ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na keroog fekk badar bi muy am al mut'imum na adi génn na àddina mu ne de al mut'imum na adi bu doon ne fekk na ko mu ngi dund mu jóge Makka nekk yéefër gi mu nekk sax ñëw ba ma Madina ngir dagaan ma ma bàyyi prisonniers yi ma jàpp Badar man naa alayhi salaatu wasallam naa ko bàyyi ndax moom ñu ñu nëb ñi gaa yi nga xam ne bu ñu dara kéefër yu bon yi ma jàpp ñoom ñépp kon dinaa ko libérer ne ko yóbbul demal al-Mut'im yóbbaaleel yóbbu leen bu ma dagaanoon ñaan ma ma bàyyi leen de dinaa leen libérer ndax moom al-Mut'im ibn Adi Allah Allahu akbar mais moom buur yàlla defoon mu mu génn àddina ci ci ngëm yàlla xoolal wax jii rek mu tenir Abu Jalin wax loolu pare mu jóg ne ko ne ko moom yaa Abal Hakam ne ko yow Abul Hakam ne ko wallahi maa ngi wàcc yàlla ne man al Mut'im maa ra'aytu ahadan asdaqa lisaanan ne man de masumaa gis masumaa gis benn nit man al-Mut'im ibn masumaa gis nit ku gën a dëggu kàddu gën dëggu wax waaye wala asdaqa maw'idan min akhikum te masumaa gis man al-Mut'im ibn nit koo xam ne moo gën a dëggu bu joxee kàddoom lu mu digee def ko min axiikum ci seen mbokk alladi tarabtum mi ngeen génne muy Muhammad alayhi salaatu man de al-Mut'im ibn Adi yow lii nga wax yow Abu Jahl mais man al-Mut'im ibn Adi daal xam naa ne moom mi ngeen dàq masumaa gis nit ku gën a dëggu kàddu ko moom waaye tamit masumaa gis nit koo xamante ne lu mu wax def ko ko moom masumaa gis ku mel ni moom waaw ne leen nag fa in fa'altum alladhi fa'altum comme que yéen ginnaaw bi ngeen defee li ngeen xasa def mooy génn ngeen ko fa kuunu akaffa an-naasi anhu nekk leen ci nit ñi ki nga xam ne ñooy gën a seen loxo ci moom bañ koo lor man daal loolu laa leen di prodiguer comme conseil man al naa ibn masumaa gis ko gën a dëggu la kàddu ko moom te masumaa gis ko gën a dëggu ci rendez ak lu mu digee def que moom mi moom mi ngeen génne comme nag def ngeen loolu ba xas koo génne muy problème bu rëy bu ngeen xasa def bu leen bokk leen ci ñi nga xam ne ñooy téye seen loxo te du dara du jóge ci seen loxo lu ñaaw di ko dal ci nit ñi gin leen nekk ñoon waaye gis nga gis nga discours Abu Jahl day wane gis nga yonent mi alayhi salaatu wasalaam objectifu saraya yi ak gazawaat yooyu noonu mu doon yónnee atteindre na ko mooy dugal la peur change de camp fexe ba gis nga tiit ragal gi léegi du jullit yi ñooy ragalati ñu leen di mbugal di leen def lu ne waaye yéeféer yi fokk ñu yëg ne ñoomi tiit googu nekki fa ñoom doxoo ci ñun dem ci ñoom mooy ne xoolal ku toll ni Abu Jahl sayyidu hadha al-wadi moom mi nga mooy sangu Quraysh comme ni ko euh, Umayya ibn Khalaf waxe woon bu dee moom moo tenir discours moom kal asadi ad-dari ngay xam ne comme gay nekk si ku xiif googu nga xam dañ koo gaañ ci honneur mu bëgg a fayu ba pare xiif bëgg a lekk yàpp bu dee ne kooku kooku mooy wax loolu banaan gaa yi na ngeen ko moytandiku ndax man fu ma leen gise moom Muhammad ak saxaabaam yi radiyallahu anhu ñoom ay dañuy ànd ak saytaane yi mooy ne mooy ne xoolal porté wu tiit googu kon Quraysh ni ci tiitaange à leur tête Abu Jahl ibn Hisham alayhi min Allah ma yastahiq kon gis nga lool yonent mi alayhi salaatu wa fruit yi commencé am na accord ak waa banu damra benn Quraysh tiit nañu léegi deux léegi lenn rekk a fa des continuer ci ci ci voie boobu ba nga xam ne ci lañuy rëng-rënge li suñu boroom ne moom mooy sànni wa qadafa fi qulubihim ar-ru'ba li mu waxoon ci waa banu nadir ñii it suñu boroom noonu la leen def mu sànni ci seen xol yi ar-ru'ba tiitaange bu ñu tiit ñoom waa Quraysh al-Mut'im Adi tempéré wax leen li mu xam ne yéen même lii nga wax Abu Jahl man daal lii laa xam ci moom kon mooy lan ci biir wax yi ngay dégg ne moom sori na di ànd ak ay seytaane foo ko gis muy nekk seytaane mais mu pare Abu Sufyan ibn Harb daal di jël wax bi non Abu Sufyan ibn al-Harith Abu Sufyaan ibn al-Haaris ne bokkoon ñoom ci kilifaay Quraysh yi aana idin koonu ashadda ma kuntum aley fa inna ibnay Qayla in zafaru bikum lam yarqubu fiikum illan wala dhimma moom Abu Sufyaan ibn al-Haaris mu ne gis ngeen man daal lenn laa leen di digal yéen Quraysh kuunu dama ma kuntum alay nekk leen lu ngeen gën a a tar ci kaw Muhammad man nangeen ko def wu nekk leen wextan ci kawam tar leen ci kawam bu amul nooyalan seral ay abu Mut'im ibn Adi lii mooy xoola du ñu woon jóg ne ko xoofi dara même ñoom malgré kaanu minal kuffaaril xaaqidiin yéeféer yu mag yi nga xam ne ñu bon xol yi te tàng xol ci l'islam quand xamoon nañ nan la ñuy tenir discours gisoo kenn dagg kenn te tamit kenn du ñëw ne kële waxoo fi dara même bu dee ne yow sa biiri wax diw dina xam ne mi wax léegi ndax al naa di Adi wax loolu dafa wute bi Abu Jahl mi njëkk a wax wax man fu ma leen gis gi ci seytaane moom mu ne man man daal ki ngeen génne masumaa gis ko gën a dëggu làmmeñ làmmeñ gën a dëggu ko moom wax yi wax ba pare ne leen nag na ngeen téye seen loxo bu leen ko laal te ngeen gënu koo nekk ci nit ñi ñi nga xam ne ñooy neutre ci ay mbiram ba léegi mooy ni amul accrochage ci biir wax te pourtant ku nekk Abu Jahl bu déggee li dina xam ne ne mooy kii da koy bëgg a wax ne yow li nga wax demeewul noonu mais emporté wul abu abu sufyan ibn al xaadis jóg ne man daal li ma leen di wax nekk leen ashadda ma kuntum alay lu ngeen mën a tar ci def leen ndax kat fa inna ibnay xayla gis nga ñun xam nañ leen fii lañ newoon ci dëkk bi mais sérieux problème bi mooy ibnay xayla ñaari aws ak xasraj di doomi xayla man ñooñu ñoo ma jaaxal ndax gis nga ñooñu bés ñu leen jekkoo yéen Quraysh in zafaru bikum lam yarqubu fiikum illa wala dhimma ndax gis nga lu ngeen di xoole lépp lu ngeen di xoole ba ñu jekku leen gis nga aw sa xasraj bés bu ñu jékkoo Quraysh wallahi du ñu seet ci yéen ay ay jàmm ak du ñu seet ci yéen dara lu mu leen gina lu mu gina mettee dinañ leen ko def yéen kay moom du ñu seet ay lii wëg laa di que accord sàngam wala nañ ci seet lii ngir bañ leen toroxal wallahi gis nga bés bu ñu leen jékkoo yéen yéen Quraysh ñoom yooyu yëpp du leen di fekk du ñu am benn état d'âme ci faagaagal leen yéen waa Quraysh kon nag fii du place su boo xam ne dañuy ñëw di tempérer nekk ci affaire tempérament yoo xam ne yooyu yoo déedéet nu mu gën tare bu ngeen ko mënee na ngeen ko def moom nag euh, loolu la wax in zafira wallahi gis nga bés bu gaa yi jekkoo bés buñ leen dinañ leen duma duma yoo xamante ne ni ndax ñoom waa im nay xayla du zafara zafira zafira voilà in zafira aleykum bés buñ leen jekkoo lam yarqubu fiikum illa wala dhimma duñu ci am état daam ci faagaagal mu wax yi mu wax yépp pour gis nga répercussion Quraysh léegi lan moo nekkoon yonent bi alayhi bi mu yëgee loolu que ne ñoom lii Abu Jahl lii la wax sallallahu alayhi wa ba mu ko yëgee imaam bul kan mooy nettali wax Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne fa balagha dhalika rasulullah sallallahu alayhi wa léegi yonent bi alayhi salaatu wa salaam discussion Quraysh boobu daal di koy jote mooy mu jot ci mu am ci écho que ne Quraysh ginnaaw biñ dajeeg xamsa lii lañ doon wax Abu Jahl wax ju ñaaw ji la wax ci ñoom ak la fa am yépp yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne fa qaal walladhi nafsi bi yadihi la aqtulannahum wala usallibannahum wala ahdiyannahum wala uhdi wala ahdiyannahum wa hum kaarihuun yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne maa ngi wàcc yàlla këne ñii Quraysh ba mu déggee lool waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la ne la aqtulannahum waat naa ne Quraysh dinaa leen dinaa xeex ak ñoom dinaa leen rey yéeféer yooyu wala usallibannahum te dinaa leen dinaa leen daaj wala ahdiyannahum dinaa leen gindi waat naa ne dinaa leen gindi wahum te bu ma leen di gindi wahum kaarihun du leen neex mooy mu ne comme que ñoom nanguwuñu nanguwuñu ku leen indi ci diine ci jàmm far dinaa leen gindi nag wahum kaarihun te du leen neex liy joxe tonwu tonwu lan xare yi ndax Quraysh treize ans fa mu nga def lu ne moo mu ne umirtu an uqaatila an-naas hatta yaqulu laa ilaha illa allah bu ñu ko waxee asam nit ñi wa amwaalahum illa bi haqqillah mu wax xadiis yoo boo demee mu nga fa ak sunan yeeg moom yonent bi alayhi salaatu mu ne umirtu dañu ma digal an uqaatila naas ma xeex ak nit ñi xatta yaqulu ba kera ñuy wax laa ilaha illa bañ naan ba ni ñuy waxe laa ilaha illa mu ne buñ ko waxee rek daldi dinañuy euh, ñoŋal seen alal ak seen bakkan lu dul ci xàq boo xam ne xàqu yàlla la comme nga def rey nit boobu yàlla moo ne ku rey nit nag rey leen ko amul ñu naan sawaay tuub na kon nag kenn dootu ko def dara déedéet dafa rey nit suñu boroom ne nag ku rey nit te mu tay ko man qatala mu'minan muta'ammidan mu tay ko kooku na ngeen ko rey an nafsu bin voilà waaye tamit koo xam ne dafa am alal joxewul azaka dañ koy nangu kenn du ne noo moom ba mu duggee ci lislaam la alalam ñoŋ kon nañu ko bàyyi uh-uh. dañu koy nangu ndax lan lii xaqullah la muy àqu yàlla ci alal dañ koy nangu kenn du fi nekk naan waa ji voilà moom am na ci am na droit def lu ko neex ci alal ah, ah, li ci neex yàlla lay def nee na ko azaka da koy jox kon liy joxe tonwu jihaadi wala ahdiyannahum waat naa ne dinaa leen gindi wahum kaarihuuna tamu boobaa du leen neex ba pare mu teg ci ne inni rahma Allahu akbar ne inni man alayhi salaatu e, la wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin la boroom di wax yónni wuñ la loolul nga nekk rahmatan nekk yërmande lil aalamiin ñeel mbindeef yépp rawatina al insu wal jinn waaye ba ci ñi nga xam ne ñooy bàyyi may choses yi yeneen ci ba alei salatu salaam rahma yërmande la ci ñoom Allahu akbar mooy manifestation yërmande yàlla ju mag di mooy alayhi salatu wasalaam moo tax mu ne inni rahma man maay man inni man rahma yërmande kese la <laughs> gis nga fi mu waxee yërmande kese la la aq walladi nafsi bi yadihi la aqtulannahu rey xeex léeg-léegi bu mu nee yonent ma la saab saab la waaw akbar wala usallibannahum dinaa leen daaj wala ahdiyannahum te dinaa leen gindi wa te du leen neex mu ne wa inni loolu nag bu jàpp nga fom ne o oh, tar tar mu ne inni dëgg-dëgg man rahma yërmande la kese ba'athani Allahu azza wa jalla buur yàlla mu màgg mi te tedd moom moo ma yónni wala yatawaffaani hatta yadhhara Allahu diina te buur yàlla nag mu ngi mel ni di tontu Quraysh mi ne ñoom nañ fexe tuub pour rey ko mu ne ñoom mel ni danaan ñoom nañu yëg ni wala yatawaffaani llah buur yàlla ba'athani moo ma yónni mu màgg mi te tedd te nag du ma rey mukk du ma jële ci kaw suuf si hatta yuzhira allahu diina du ma faat ludul diineen yi féete kaw yeneen diine li takuuna te lool mooy objectifu jihaad li takuuna kalimatullahi hiya al-ulya comme ni mu ko waxe woon man qaatala képp ko raayante ngir xeex xare combattre ngir baatul yàlla di kalimatu laa ilaha illa allah kaw lu dul moom kooku fa huwa fi sabilillah mu ngi ci yoonu yàlla te buur yàlla nee woon na gis nga ñooñu ku génn këram nekk ci yoonu yàlla summa yudrikuhu al-maut waqa'a ajruhu ala kooku dee dikkal ko moo xam mu accident wala lu mën a xew aléa climatique yi tax mu dee kooku ak fayam mu nga fa yàlla léegi imaginer bu dee waa ji dem na nag ba àgg ba de ba xeex fa ba dee waaw mu ne wala yatawaffaani llah wala yatawaffaani xatta yudhira allahu diina te buur yàlla du ma faat man alayhi salatu wasalaam lu mu féeteel kaw diineem ji mu féete kaw yeneen leneen lu dul moom ba pare mu ne lii xamsatu asma am naa cinq tours oh oh am naa cinq tuur moom alayhi salaatu wassalaam mu ne lii ana ah, ana muhammadu man maay muhammad wa ahmadu muhammad mooy ki nga xam ne jikko yu bari yu rafet yi ñu koy tagge dafa bari ci moom ba tax ñu koy tagg mu ne wa ahmadu maay ahmad maay ki dàq sant yàlla ki dàq tudd yàlla ki dàq sant yàlla waaye tamit yàlla moom la gën a sant ki ñépp ahmadu wa ana almaahi mu ne man maay almaahi ki nga xam ne mooy effacer alladi yamxu llahu bil kuf ci man te man alayhi salatu wasalaam ci man la buur yàlla di effacer ak kéefér oh mooy Quraysh peste leen mais xam ngeen ne yéen jeex ngeen te demagu ngeen fet ndax caaxaan yi ngeen ne buur yàlla ci man mii lay jaar ngir daldi koy euh, effacer loolu noonu ci man mii lay jaar wa anal maaxi maay ki nga xam ne maay fekk neen ma effacer ko neen ki koy effacer mooy man ana man alayhi salaatu wassalaam almaaxi alladi mi nga xam ne yamxu llahu bihi biya al kufra ci man la buur yàlla di effacer ci kaw suuf biir Quraysh al kufra kéeféer moo tax laata muy génn àddina lan moo xew Quraysh lan lañ foo doon wax Bilaalun al Habashi mañ doon mbugal ca suuf di ko takk nga xam ne keroog bi ko Seydina Abu Hurayra di eh, Abu Bakrin radiyallahu di libéré huwa madfunun bil xijaara ñu ngi ko suul biir màkka ci xeer yi boole ko xale yi ñu koy xaañe ko dóor kooku ñu doon dóor di ko teg ci suuf si mu naan ahadun ahadun ahad kenn la buur yàlla kenn la buur yàlla kenn la kenn la ñu naan ko weddil muy bañ di wax lool dañ ko doon suul ci biir lañ bëggoon ñoom Quraysh buur yàlla sulli ko teg ko ci kaw kaaba gi mu tiim ñépp naan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kañu doon suul ca biir suuf bañ muy wax ahadun ahad buur yàlla daal di koy génne ci suuf yooyu génn ko ci xeeru màkke yi ci at yu yàggul yonent bi alayhi ubbi màkka mu yéeg ca kaw di nodd naan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ahadun ahad la kenn la kenn la mu ne leen kooku ma naan kenn la kenn la mooy allah te moom akbaru moo gën a lépp <laughs> moo tax mu ne yonent mi alei saatu salaam ne man allazi man maay almaahi ki nga xam ne buur yàlla ci man lay fare far effacer biya al kufra kéefér kon boobu mooy ñetteel mu ana muhammadun wa ahmadu wa almaaxi alladi yamxu llahu bihi alkufr mu ne wa ana alxaashir yuxsharu nnaasu ala yaday man maay ki nga xamante ne nit ñi mooy bu nekk booy da koy tekki almaaxi ki nga xam ne yamxu llahu bihi alkufr man la buur yàllay effacer fare kéefér wa ana alxaashir lan mooy xaashir mu ne yuhsharu nnaasu ala yaday mooy nit ñi buñ leen di dekkil dañuy dekki fekk ma jóg mooy ci kanamam lañ leen di dekkile moom mooy njëkk a jóg moom alayhi salaatu wassalaam yuhsharu nnaasu dañuy dekkil nit ñi ala yadayya ci sama kanam wa ana al-aaqib man maay al-aaqib mooy ki nga xam ne moo tëj ndar kepp yonent yi mu salaatu wassalaam mooy ki leen tëj wa xaatamun nabiyyin mooy ki tëj ki ñëw seen ginnaaw bi lépp ki wee mu clôturer leen di porox ndoll boobu mu joxe woon exemple kër goo xam ne li mu rafete pale bi mu des benn porox ndoll nee na man maay labinatu tamam boobu waaw akbar wa misku xitaam bi oh <laughs> moom mooy kër gu rafet googu mu décriroon doon po doon doon misaale yonent yi alayhimu salaatu salaam ba mu des benn porox ndoll foo xam ne brique dafaa waroon nekk ku fa romb naan ah fii de bu ñu fi tegoon brique bi fan ñu ñëw fekk fa ñu teg fa brique bu dàq ya fa mu ne man maay kooku maa mottali këru yonent yàlla yu saar saam moo leen plafonné moo leen mottali ana la wa ana la aaqibu Allah Allah eh, ibn Salih rahmatullah alayhi moom mi lan téere bi mooy sëriñu imaam at-Tabarani bi imaam at-Tabarani dane haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn Nafi' al-Misri at-Tahhan mu ne ahmad ibn muhammad ibn naafi' al-misri ko jóg misr at-tahaanu moom mooy sëriñam bi ko nettali bi leen nettali ñoom imaam at-tabaraani moom sëriñam boobu ne qaala haddathana ahmad ibn saalih nettali nañu ahmad di doomi saalih moom moom moo ne wajadtu fi kitaabin bil madina maa ti fekk benn këyit fu ñu bind madina benn téere ma fekk fa xadiis bii benn këyit léegi ahmad ibn saalih moo trouvé kayit googu mu ne arju an yakuna al xadiisa an yakuna al xadiisu saxiixan mu ne man de yaakaar naa man ahmad ibn saalih yaakaar naa xadiis bii nii mu nekk xadiis boo xam ne bu wér lay doon moom loolu la wax ah, dangay gis ne mooy côté boobu noonu ma la wax mooy ne xadiis bi bu siiw la mooy côté bi mu naan ana Muhammad turam yooyu yooyu siiw la yoo xam ne boo demee ci wér la léegi loolu kon moo doon lan réaction Quraysh pour wan la ne gis ni Quraysh yii nii yonent mi alayhi salaatu salaam doon yónne problème kaa kaa problème bu rëy la leen indi ma ñu gis za'imu min zu'ama'ihim Abu Jahl ibn Hisham ni nga xam ne noonu la réagir ci daje gi mu dajeeg Seydina Hamza kon nag tey foofu la ñuy yem jotuñu gis lale waaye euh, lii il le ndax mooy réaction wu sariya bu Seydina Hamza bi lan la xew lan la crée ci biir kuffaaru Quraysh ni comme tiitaange yàlla sànni fa ak tiitaange laaye yonent bi aleyhi salatu wasalaam moom arrêté wul loolu bii li ñëw sax d'ailleurs comme niñ ko annoncé woon bii weesu ñu gis deneen